Mbàkke faa jëma nuroo gu mu nuroo ak col moo waral rëg-rëg ji waaye ñëw na ba toog léegi déglu leen sëriñ Sàmbaay mi di borom xam-xam ñu programme ko moo fas yéene waxtaan ci ngënalal bis bi ak màggu Seexul Xadim ak bis bi nga xam ne kenn ku nekk mën nga ci defar xëy ak matu ko yéen ñëpp ànd leen ko yar ak teggin xerew lu déglu sëriñ Sàmbaay mii nga xam ne ku ne xam na ne ku ko déglu jariñ ci bis bisub sëñ Tuubaa bii kon déglu leen waaw danaa nuyoo bi ak ndokkeel bi màgg nga xam ne dafa yenu lu gën rëy yenn ko ko ci réewum Sénégal ci ngir te sooy ñëpp di giiroo aw yiw nga taxaw fële amula ca dara moo di perte boo xam ne bu ma ta moyen ko la ca suñ boroom dama wax léegi ne la nee na oma xalaqna samawati wal arda oma baynahuma li nekk diggante aras ak suuf si ñu nekk amu ci benn pepp sarra boo xam ne suñ boroom daf koo dund neen wala mu dund ko ngir fof ñu ko waxe da ko dale ca gën jaasoor yi béréb muy aras ba ci fii di toog suñ boroom denc na ci ay mbóot ak secret yoo xam ne ñu gën a wóolu ci jaamam ñi la koy dénk dina ci ay njëriñ ak i texe yoo xam ne ñi koy àggale ci jaam ñi la koy teg ci loxo ñu àggale ko ci jaam ñi ndax bis ba ko suñu borom bindee dafa ko wërsëgal bis yi gën a rëy wërsëg ci bis yi mooy bis yi mu wërsëgalee ñi gën a gërëm ci ay jaamam daanan jeex taarixu lislaam ay nit yàlla yu mag yoo xam ne suñu boroom dafa leen defal kenn ku ci nekk bés bés ba mu la defal la mu la ca ëmbal ak ñam la booleel ngeen war koo bokk loolu tax ñu nekkoon kon bis bi bu màgg màgg la ndax boroom bis bi bi muy liggéey li nga xam ne moom la ko suñu boroom defal ci bis bi te aj ko ci coono dafa ne suñu borom lii kun bikun sarmadan wajaal masiriya da jawfal fara bil wara mislal maharini jawfal fara bu ko arab mooy aajo joo xam ne bu fajoo aajo yépp faju moom kenn ci biir aajo bu fajoo aajo yépp ay faju loolu la léeboo bisam bii ñaan ko suñu may ko ko kon jóg ngir bisbi bi na nga fexe jëriñu ci bis bi nee naa leen jëriñu ci bis bi magasin la bu ñu tëj caabiyam mooy yar teggin ak xam ni bis bi toll ak ki waral bis bi ak ki ko ko jox kon bu nu gisee ne borom bis yii suñ borom daf leen a léebu kenn ku ci nekk ne la boo toogoon ci diggu manding moo xam ne ndox amu fa ak tooy tooy amu fa tàngaay rek fa nekk ak mar ak njàqare tiis ay jëmm ñëw mar ba suñu naanul dee yow rek nga amee ndox mi ndax da leen ko xañ kenn ku ci nekk na déedéet ndax da leen may ñu naan kenn ku ci nekk ne déedéet ñu ne leen ndax da ngeen nëbb ne yéen a amee ndox ci nekk ne déedéet ñoom borom bi yi noonu la ñu demee kenn ku ci taxaw ne man rek a am ndox te ku ma joxul nga naan doo naan waxu ko ngir daw daf ko sañ la bañ ndax bu nëppee ndox mi wala mu ne patt bañ koo wax bu keroogee buñ layoo moom ku ci mar rey boo layoo moom yey ko noonu la borom bis yi deme kon boroom bis bu nekkee ci màndim amee ndoxam moom dong ne ñëw leen naan ku naan siwul fii kat doo naan ku naanul yaa ko teg sa bopp loola tax ñoom sañu ñoo nëbb dara lu dul la nekk seen diggante ak seen borom nga xam ne xajuñ ci bokk jaam yoonu beneen jaam ne wucca waaye lépp luy jëriñ jaam ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñàkk a sañee génne alquran mbindee jàngal ko mbindee fi ñu man ko noonu la ñu ñàkk a sañee yërmande ji yàlla jaarale ci ñoom mu jëm ci bindee fi ñu xam le ñoo ko yor te fii lañ may jaar ma soog ko joxe joxe misaal ngir bu bis bii ni mu demee dugg seen bopp ñu tànn kenn rek kuñ daan wax Cheikh Ahmadul Badawi ma nga ca Tanta ci Misra bisam mooy bis ba mu juddoo bisam boobu bu masaan ñëw awliyaaw yépp nit yàlla ñépp dañuy dem teewe ko te bisu juddoom rek kon rek bis boobu le wali wu ca demul dana lay yedd ndax yiw wu bari wa ca nekk Cheikh Abdul Wahab Sha'rani ku nekk xam na ne ab xutba la nee na dama daan dem di fekkee bis boobule ba am benn bis demuma ak ngëneel wali wu mag wu fa nekkoon ba mu fa jógee dikk li ma ni ma yow day Cheikh Ahmadul Badawi léegi rek mu muri tànk bi ko muur ci bàmmeel bi génne boppam ba ay magam feeñ ne moo ana Abdul Wahab moom di ñëwagul ba tey yéex na kat ba fajar jot ñëwuloo Cheikh Abdul Wahab Sha'rani naqar lu ko lool te mettit lu ko mu jógee ca dootu ko manqué mukk am wenn yoon woo xam dafa amoon mettit wu tar ba demul mettit yi wàññi ko tuuti mu gëmmentu gis Cheikh Ahmadul Badawi mbooloo mu jeex nekk ci ndeyjooram ñu nekk ci càmmoñam ñi nekk ci gannaawam ñi nekk ci kanamam muy woote mbindeef yépp di ko wuyu mu wax ñoom ne ko yow de Abdul Wahab lu la téye ba ñëwu la mu ne ko man de dama amee métit mu ne ko métit nag du dox diggante ab soppee ak ka mu sopp métit waru laa téye ñëw dal di loo xam ne jooram mu xool gis wàllu yëpp di dem gis ñoo xam ne dañoo lafañ di raam gis ñoo xam ne amuñu bët dañuy palamtu ji ñoo xam ne dañoo ànd ak métit wut bu leen tàggaleeg seen sago ñuy raam jëm ci bésu bésu bërëb mu ne ko gis nga ñii de ñu ànd ak tiis lañu te ànd ak naqar coono waaye teew ñu ngi dem ñaareel ba Cheikh Ahmadou Sarwi benn bis moom it juddu nit kooku le ñëw na mu bañ bi mu neelee gént ci Cheikh Ahmadou Badal mu naan ko Ahmadu Sarawi yow day ñàkk nga yiw wu bari boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf fay teew ànd ak mboolem yonent yi ak mboolem wàllu yi yiw wu bari nga teew ku ko wuute wuute nga lu rëy mu doon ak naqar ak tiis ak rëccu ci xolam ba naqar lu ko ay at kon nag bis bi bu jote nit ku ngay jullit fekkee ne yàlla rek nga bëgg ndax ku bëgg yàlla da ngay bëgg lépp lu mu bëgg fonk lépp lu mu fonk màggal lépp lu mu màggal boo ko deful sa bëgg yàlla des na wala xamuloo yàlla boo ko xamee bu suñu borom jiitalee mbindeef ne ko neel jiitu naa mu ne laqad sabaqtu fala yaxfa ala ahadin illa ala ahadin ashqaahu mawlaahu buñ ne bisi ma ngi nii da ngay jóg ak yéene ju sell ànd ak yar ak teggin fas yéene jëriñ ci bis kon nag teggin ak sàmmonteeg ormay béréb bi ak li fi nekk ak waar la ak texe la njëriñ la ak jub la ndax Cheikh Ahmadou Bamba xawsul xiyaas la xet li xet li katub way xet leeñ la xet li katub xet sekere bi ko suñ borom dénk muy sekere bu diis ca ba nga xamee ne jógagul te suñ borom defal ko loo xam ne ak dono la ci sallallahu taala wa sallam muy xale bu tuuti te ñu xar dënn ba xot xol ba dindi ca lumb wu ñuul raxasaat ko satala ga di am na lu mu teg tekki ndox ma weex ba mel na meew am na lu mu tekki ba ñu raxasee la ca xam ne mooy ay bi doomu aadama ju mat doomu aadama ju mat laa ñu jindi ko ba mu set nga xam ne taxliyaa ngoog taxliyaa ca tegu mooy ndox mañ ko raxase ak lañ ci sotti ba mu fees ñu ñëwaat ko sëriñ bi ne yaa xayra maaxi maa junaaxi mahal mazai wax kibaari ne boromam far na ay kafam far na mbóorantam far na caaxaanam lépp luy sikkal xol di dox diggante jaam ak boromam dindi na ko ci moom ca bu muy ndaw xam ne booba mu ngi mel ne koo xam ne diggante taxliya ak taxliya matal nga ko lépp loo xam ne seexu xala lu ab sëriñ bi làq ngir matul sëriñ am na ko waaye nag xam ngeen ne sàq mu rëy dugub ju baree koy fees loolu mu amoon booba ñu bari buñ ko amoon mu doy leen waaye moom ténku ko woon lu mu doon diir bëgg koo jam moo dina liggéeyal boromam ba am ngërëmam ba mu añale ko añ boo xam ne ku ko topp ak ñu ko toppul ñépp ci xaj yowmal xiyaam loolu la wax ci jaawartu bi mu nee woon xaada lii bi lam ci xiraaya nee na ba mu demee fa boromam ganale gi mu ko ganalee amulub yemukaay lu amulub yemukaay nag ca la ñëpp xaj lu ñëpp xaj nag ku ca bëgg yoon wa nga cee mu nekkoon nit ku tumuranke lool ndax mbir yu bare tumuranke ne ci wute gi mu wute nit ñi tumuranke ci bëgg gi mu bëgg lu nit ñi xamul dolli ko tumuranke la mu bëgg nam ko bëggoon a xamee xamee duru nam ca bëggoon a jote jotee loolu tax bi mu xàggee ci li ñuy wax xaadisul walahaan ñenn ci kumalul awliya yi ñoo ciy jaar dafay mel ne xale buy nàmp boo xam ne gisatul ndeyam dafay mel ne koo xam ne mar nga maru xundooñ dégg ndox mu sedd mu bari mu jeex mu neex mel ne xamuloo fu ne waaye nga xam ne jege na la nga mel na daf lay xeeñ mel na da koy séen léeg-léeg mu nekkoon kon nit koo xam ne bu fi nekkee nekku fi bu fi nekkee ànd ak waa daayiratu ahibbaay loolu mooy lan Cheikhul Khadim Touba koo xam ne ci ñi koy gis dañu naan àndul ak xelam am na jamono joo xam ne nekk nañ ne nit ñi tegoon nañ ko mu nitoo di ko ndax yan bu gis boobu mu yan woon li mu bëgg di ko xeeñ wet bu nekk muy waaxu waaxu bu tàng bu demee ba mu yàgg mu xeeñ ko ci geneen wet mu wëlbati ko muy dégg baat bu koy woo te xamul fu baat bi féete lu taxoon baat bi di ko woo loole mu bëggoon jëm ci di ko wut te loola itam nam ko nammeel bu tax mu di ko xëcc fu mu toll loolu boo ko bëggee xam seetal waxi sallallahu alayhi wa sallam bi mu naan ci saxaaba yi am na ci xam ne àjjana daf leen di namm Ali ibn Abi Talib àjjana daf koy namm Ammar ibn Yasir àjjana daf koy namm Suhayb daf koy namm kon jëmm ji jaamu boromam ba xam ne suñu borom fay na ko àjjana ba àjjana xam ne kee ko moom mu namm ko di ko yóotu te deegul mooy secret boobu. ñu ko waroon a dénk ñu ko dénk ba noppi te jotagu ci mu di ko alawti ko di ko wër fu mu toll loolu tax buy dox dox dox yi nu nit ñi buy wax wax wax yi nu nit ñi ndax li mu yenu diis na te adduna li ci biiram gisatu ci dara dara dara dara lu tax li nekk ci xelam gënal ko lépp te mu bëgg caa jot tumuranke boogu mu tumuranke mooy njëlbeenu tumuranke day dolli ko rekk nag fu mu toll at mu ñëw mu gën a dolli ko weer wu ñëw mu gën a dolli ko bis bu ñëw mu gën a dolli ko suñu borom itam war nit ñi ba dootu benn alaaq ak nit ñi ngir ni mu selle ngir suñu mu gën koo selle ngir suñu borom ba secret bi gën koo jege suñu borom féewale ko ay mbokkam moo jiitu gën gi mu leen gën féete kaw gi mu leen féete kaw doomu aadama bëggul jur nit wala sa mbokk wala sa mag wala sa rak wala sa xarit jur nit mu gën la ba féete kaw ba nawloonte wu leen loolu tax ñu di ko xatal di xatal ñu mu àndal di ko xatal ci jàkk di ko xatal ci lépp ba ba mu sosee jàkkay boppam ay jàkkaam gën a fees seeni jàkk ak fi nit noone ko gën a yokk yàlla doxee digganteem ak ñooñu yàlla dox digganteem ak buuri adduna yi xam ngeen ba maam war ant sali génnee adduna la nga xam ne dañ koy denc moom lañ ko doon digal te mu gàntoo te way way wa di leen ko tontoo lu leer la ñooñu daal dinañ am xat lu dox seen diggant moom ndax yëg bi ñu yëg ne kii kat xeeb na lii ñu nekk te seexlu na ko ndax suñu borom daf koo dencal lu tax gisul lii mu gën a dolliku waxtu wa nga xamee ne xam ngeen ci xarak Samba Sadio ba ñu notee ba ñu rey Ahmadu ña ñu jàppoon ak alal lañ ci jëlee woon. nam ca doxale ci ki jébbalu si woon ci moom te mu ne ko teq li ko wala lépp xista bi soxlawul ma di ko wax ñu ci bari dégg ko ba tàyyi ñooñu it dal di gën a amati ñoom it aw naqar ci moom xatal na leen ndax nit jëmm ju diis ju rëy bu tegoo ci sa kaw dangay ngay sonn bakkan buggul lool loolu am mu des diggante ma tubaab bi diggante mag ay mbokkam yàlla taxale na ko moom ngir lan ngir yombalal ko liggéeyam ngir leeral aw yoonam li gën a na toog mbokkam yi nga xam ne ñoo taxawoon ak moom te gënoon ko bëgg mbooloo toog ci wetam kenn ku nekk mu jaar ci sewtur ba nga wuyu ko mu ne la xanaa bëgg nga ma de nga ne ko waaw waaw ba ñëpp ak mu leen man de bëgguma leen man yàlla rek laa bëgg kon xolam ba yàlla bokku koog dara yàlla dong ko moom bi nga xamee ne ci mbir moomu xew-xew bi tax na ñu gis ne ñi amee ay alal wala jaam yoo xam ne ñu ngi ko jëleen ci sàmba Sadio wan na leen ne lii lewul takkul sëy deful asaka ajuwul màkk xista ñu bari dégg nañ ko yéen ñëpp dégg ngeen ko bopp loolu xatal xat-xatal yooyu tax na Mbàkke Bawal at la am wala lu ko yées tuuti wala lu ko ëpp tuuti mu sanc Daaru Salaam mu sancee Daaru Salaam yàggul mu dem Touba bi mu jógee Touba it at mi nga xam ne ci la fi Mamour Anta Sali jógi muy junni ak ñetti téeméer ci at moomu ba muy jeex la gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko rabbi ashaabaka bil himmati wala turabbihim bid darsi booba nag la daal di tàmbali li mu doon wax ca suuf mu di ko wax ca kaw ndax daana def waxtu bi muy jàngale buy toppal nit àlloo ba mu yàgg mu ne lii de lu màgg la doomi jullit ju jàng alxuraan ba wattu ko di ko jëfandikoo lu ama am solo la waaye am na ba tey nag lu ko gën a lu ko féete kaw ci doomu aadama ji li ko gën ci ñoom duñ ko ne ma loolu lu mu war a doon jàng alxuraan di ko jàngale mu ne xanaa jaar ci yoon woo xam ne bu xalimee waa malaul ala di bind ngay dégg ci ci jëmuy def moom Mbàkke lan la moo mën a tax nit di dégg loolu mooy leen joxe sa bopp jaar ci yoonu tërbiya ba keroog bi ñu ko nee fas daq ni mu ko waxee ci xasida yi fas daq bi maa tuumaru lañ waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom dafa tàmbalee woon ci yelu woote ba wa anzir ashiratakal aqrabina tegu ca muy woo bokkam yi ko gën a jege waaye biñ demee ba suñu borom ne ko fasda' ma tu'mar wa a'rid anil mushrikiina mu feeñal nag woote ba boo bis boobu la sëñ bi woo taalibe yi toppoon ci moom ñëpp di jàng mu ne képp koo xam ne kii jàng la boole woon ak man yooyu naa la nga wuti feneen foo ko mën a defee koo xam ne nag li ma bëgg nga bëgg jaar ci yoon wi ma jaar nga des bala ca xew lépp bëgg mu jógee Touba dem Jolof parce que bari xew yu bare ci xew soxlawul ñu da ca jaar waaye bi mbir yi diggante buur yi fi tibaat bi sampoon te ñuy waa réew mi xatal bi mu leen xataloon ndax lu ñu laaj mu tëleen lu mu laaj mu am ba lu mu santaan ñu def ko ñoom lu ñu santaane dootuñu ko def wala ñu sàggane ko loolu tax ñuy boole yeneen i seede yi ñaaw ak xew-xew ci koo xam ne du ñëw fi yow ne mukk ñii li ñu wax kat du dëgg ba mu àgg ci bi conseil privé bi dajee ba saxal ne nañ ko fi génne exilé ko bis bi nga xam ngeen ne bis bi ñu ko jëlee Mbàkke Bari moom moo jógal boppam dajeek ñoom jeewal nee na ajjuma ji nga xam ne ca suba sa la war a dem booba xamoon na ko la def xasida googu mu tënke xasbunallahu wa ni'mal wakiilu ngir sangi bopp waaye boo fekk na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sangi ko ba mu àggal ba nga xam ne dara mënalatu ko dara mu ne ko imshi laa tax sa barar demal bu ragal jenn lor mu def xaside boobu jóge ci mu daje ñoom Mbàkke Bawol fekk bisu gaaw ni ngeen ko xamee ci fan ak juróom-ñett di tey bis bii mu dajee kuréel bi nasaraan bi yebal jeewal teelu loola jógee mbàkk bari ndax ci ngoon ci ngoon la ñu agg si jeewal fa lañ mottali bëccëg bi fanaan bi seddi di béer ñu julli suba ba noppi aw yoonu kokki ñu ñëwee kokki fa la fanaan ñu fanaane bi ñu ñëwee bopp ba reer ba noppi ba julli gee ba noppi teg ca tuusi dal di jóg aw yoonu Louga biir set di altine mu wax ne fekk na bi mu dajee ñañ yebaloon ca jeewal seen kilifa gi waaxu woon jëm si ci moom mu wëlbati xar kanamam jëbale ko suñu boro jàng juróom fukki bismillahi rahmaani rahim suñu borom nooy lay ko xol kooku bi nga xamee ni nag ak si nañu Louga booba na tuuti jullik suba waaye fa lañ toog ba ngoon lañ fa saxaar jóge bi ñuy àgg ndar jant baa ngi waaj fukki fan altine jooju fukki fan yi des ci weeru safar mu àggale ko foofa toog fa ba tey ci ndar ba weer wi ci tegu jeex muy rabiul awwal bis boobu wane na fa ne day dem te dellu si xasida gi jiit fekk na asma ahlu badri mi ngi ko waye wan kokki waaye ba mu defee asiru ma al abraari xiina asir wa danna al ida anni anni hunaka asir wan na ko alaaji ahmad njaay maa bi xasida bayit bu njëkk wi ne ko nanga ko wattu te seede lay doon sama digganteeg yow ak bindeef yi nekkoon na nga ko wattu te bu ko fàtte seede lay doon sama digganteeg yow ak bindeef yi bi mu jógee ndar bi mu taxawee ci bunt bi ñu ko ne ba ma tànkam bi mu njëkk a dugal dafa daj ci rab boo xam ne bënn na ba sar waaye daal nee na saalituma fa si mu taxaw fu mu làmb mu làmb daj yi gaañ saari alquran yëpp daw wut si gémiñam njëkkante ko mu tari suratul baqara ak suratu ali imran xam nga ñaata yoon la ko tari moom la dundale guddi gi ba mu ci jógee ay salaatu ala nabi yu bari la ca teg foofu la gis yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama mu di ko wan ko ko saxaaba yi ñi di say mbokk yoon wii la ñu jaaroon tiis yii la ñu amoon ba tudd Sayyiduna Hamza radiyallahu naka noonu itam sunu maam soxna jaara sëriñ bi bi nga xamee ne dundal na guddi gi ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw dal di féex néeg ba leer gisatul lenn luy lor mu am mbég moo xam ne gëj na koo am ngir digganteem ak boroomam ba mu ci suba bisu gaaw ba tey samedi la daal di jubal ca gaal bi nga xam ne moo ko war waaye ba mu demee na fa fanaan mbooloo mu bari fekk na ko fa ci la defe xasida xasida gi nga xam ne ci li bayit mu naan allamani rahmaanu fi safina bi annani xadimu dil madina ndax mi minni llah inda jaawli daf koo way ci diir bu yàgg ay bayit bayit dëkk bu nekk ba mu fa jaaree ak la mu fa nar a la ko fa suñu borom defal jaar jaar yam fa jaar bi nga xamee ne dem na ci foofu ñuy wax exil juróom-ñetti at yu manque yooyu mu fa am ci la liggéeyee ba sàq moomu nga xam ne feesul woon ca la feese bi mu ñibbisee gaa yàlla ñi nga xam ne dañoo xam yàlla xam yonent sallallahu alayhi wa sallam xam baatin xam zahir gis nañ ne l'islam ci boppam dëkk ne bay sigare loolu tax Cheikh Saadu Abihi di ndokkeel diine ji diine ji ci boppam la njëkk a ndokkeel ndax diine ci boppam moo am ndëg moo am lu ko neex ndax diine dafa tumuranke woon bi sëñ bi demagul ci géej gi bi mu dikkee daf mel ne ku baayam tukki woon ba mu namm ko yàgg ca dellu si moo tax mu ne ko hani an li gat diinil gharib alladi gada yatihi sururan min fu ci xaaraat diine ci boppam di dam di bàpp di sigare ànd ak mbég ngir ñibbisi gi sëñ Tuubaa ñibbisi ak li mu àndal lu tax ndax bis yi weer yi at yi yépp a doon njëkkante di ko takk xarit te di ko seede ni ko malaayika yi doon seede seede soosu nga xam ne pàcc suuf yi ak bëccëg yeeg guddi yi seedeel nañ ko ko yomal xiyaam dana doon ndam loo xam ne benn wàllu di ko damoo lu dul moom ci kanamu yàlla keroog. booba la kaaba gi tàmbali di ko ziyaare. booba la ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom sax bëgg na ma bëgg boo xam ne yemalewu ma ak kenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg na ma bëgg boo xam ne yemalewu ma ak kenn yonent yëpp bëgg nañ ma bëgg boo xam ne yemalewuñ ma ak kenn wali yàlla yëpp bëgg nañ ma bëgg boo xam ne yemalewuñ ma ak kenn bind na foofu malaayika yi suñu borom yëpp bëgg nañ ma bëgg boo xam ne yemalewuñ ma ak kenn ak mboolem képp ku texe loolu tax mu ne wajhu lazi yuhibbuni yabyaddu yawma wujuhu su'ada tabyaddu képp koo xam ne sopp nga ma bu keroogee ba nga xam ne way texe ñu rek la seen kanam du leer yow sa kanam dana leer boobee nga xam ne jihaar naag bakkanam ba lépp luy gàkkal nitu yàlla dañ ci moom ba bakkan ak seytaane bànneex ak duniyaa noppi nañ ci jéem koo wala sàkk lu koy lor ñoom ñëpp walbatiku nañu nekk ay xar yaram suñ borom sol ko leelee dénk ko secret ba muy mbindeef moo xam ni fu mu jaar suuf ci boppam daf koy yàkkamti di ko namm bu demee muy jooy ndax bërëb bu mu jaamoo yàlla day am màndarga moo xam ne beneen béréb dootu ko am loolu misaalam fi mu ko doon ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sëñ Tuubaa di waxee ne qad xanna juz'un nabi iz anhu muntaqilun xanina farda allazi fuqdaanu waxturima anina sagla allazi fardaanu waxturima yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy defaraat jàkkaam te mu di ko randal ëkk goo xam ne ci daan teg loxo mu nekk ci buntu jàkka ji bi ñuy randal jàkka ji ëkk gi xam ne dootu dend ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir muy binni binni goo xam ne ñëpp dégg nañ ko ba mu fab loxoom bu tedd bi teg ko ci kaw ëkk gi mu soog a dal noonu nga xam noonu la ëkk gi doon jooyee béréb ya nga xam ne ci la bi doon jaamu yàlla ba mu fay jóge noonu la ñu doon jooyee ba mu geesu leen ñu soog a dalale kon ni dafa jóg suñu borom defal ko may yi mu bëgg yépp ak yi mu sàkku yépp te sonnul coono bu toll bii mu sonn dana am maqaama waaye kon du am ndam lu lii mu am ndax suñu borom kat dafay maye di jaay am na loo xam ne dina ko maye am na loo xam ne daf koy jaay rek du ko maye mukk daf koy jaay ak njëg nag day tiis njëg gi dana tiis ba yow mi nga xam ne yaa koy jënd tiis wi dana la matale ba dajal la ba lépp loo moom ak loo méngool mu àgg ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ko kenn ci saxaaba yi ne man de dama laa sopp lool mu ne ko kon nag ne la wóor ne na ñeme ñàkk ak tiis ndax boo soppee yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom bind na ci yow ak texe suñu borom ku mu bind ci yow ak texe dana la tàggaleeg luy texe bi te liy texe bi daf cee bari yu neex ndax bakkan ci la laxasu seytaane ci la ànd ak bànneex loolu moo tax boo bëggee nit ku baax dëgg yàlla mën na laa nattoo loolu moo tax sëñ Tuubaa bi nga xamee ne suñ borom yër na xol yépp muy xol bi ci gën a sopp yonent bi ba mu jagleel ko muy xaadimu rasul daf ko dafa def bëgg gi mu bëgg yonent bi yonent bi wàll ko yoon yi mu jaaroon summil ko mbub bi tiis yi mu soloon ak mbub bi njàqare yi mu soloon ak mbub bi taskare ci saa yi mu soloon waa daayira ahibaayi Serigne Sam Mbaye taxta raayir Seexul Xadim Tuuba jaar na fa yi gën a réer te gën a am kàttan ci jamono booba la yonent bi sallallahu alayhi wa dajaloon fii ci réew mi noon yi ëpp kàttan te gën a ñàkk yërmande la Sëriñ Tuubaa dajeel boo amul woon benn natt lu dul dajeeg ñooñu rek mu doy sëkk jaloore li tax mu wuteeg bindee fi dafa jaar yoon woo xam ne kenn mosu caa jaar dafa mel ne ku fekk àll barjal boo xam ne dafa ne topp garab yi sësaloo sa bët du sar fenn mu déji garab ya maasale suuf sa bale ko ba muy ngir moo xam ne ku ñëw mën caa jaar loolu la te ñu ci des yoon woowu mu jaar te mu yoon tiis yoonu naqar la ca nekk nekkul ci yeneen yoon ba mu jaar jaaree ba jeexal ko fa mu fegee keneen du fa fekk du fa jaarul dafa jaayanteeg suñu borom ba jaayanteeg sim borom lu ne jaayante nag moom kax jaayanteeg moom laj jaayanteeg moom yeneen yu mu tudd yoo xam ne du ko feeñalal doomu aadama yi waaye jaayante ni mu jaay mu jaar na fa noonu yi gën a réer te gën a am kàttan ci jamono boobu la yonente bi sallallahu alayhi wa dagaloon fii ci réew mi noon yi ëpp kàttan te na ñàkk yërmande dañ sëñ Tuuba dajeel boo amul benn natt lu dul dajeeg ñooñu rek mu doy sëkk jaloore li tax mu wuteeg bindee fi dafa jaar yoon woo xam ne kenn mësu caa jaar dafa mel ne ku fekk àll barjal boo xam ne dafa ne topp garab yi sësaloo sa du sar fenn mu dégg garab ya maasale suuf sa bale ko ba muy ngir moo xam ne ku ñëw mën caa jaar loolu la mu teg ci def yoon woowu mu jaar te yoon tiis du yoonu naqar la ca nekk nekkul ci yeneen yoon yi ba mu ca jaaree ba jeexal ko fa mu fegee keneen du fa fekk ku fa jaarul dafa jaayanteeg suñu borom ba jaayanteeg suñu borom lu ne jaayante nag moom kax jaayante ak moom laj jaayante ak moom yeneen yu ñu tudd yoo xam ne du ko feeñalal doomu aadama yi waaye jaayante ni mu jaay mépp dafa jar njarte loo xam ne wedam loo na ko ne tijaarati la day hilan taboora sama yaxantu ak sunu borom lëmbul lëmbul ndax nee na talabta rasulallahi ma faqa matlabi min allahi rabbi wa rajala bi xayyi bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sàkkul na ma ci suñu borom ba sàkkul ma lu ëpp lu raw la ma bëggoon ak la ma seen woon waaye day njort la sooyul de maanaam la mu sàkku lépp am na ko kon ma ne ci njaal beneen ci ngaawam la ko suñu borom dafa doon taxliya karaamatan lahu loola karaama la karaama mooy loo xam ne li dañ ko war a wut ba sonn ci am ci ay at ñii ñeent fukki at ñii fanweeri at ñii ñaar fukki at ba ñu gën at lañ koy wut Cheikh Abou Yazid Bustami nee na dara gënu la lëj la bakkan dara gënu la jafe bakkan dara gënu la a bañ bakkan ñaar fukki atam bi maa ngi moom bu ñu ko dundee ci sa waxtu ndaw takrimatan ngir teral la am nga lu doy waar bi yooyu yëpp setee ci moom ñu jox ko secret bi nga xam ne moom la duñ wut duñ ko ba mu fees la mel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne Abubakar ak Umar moo tax mu ne qad sirtu bil muxtaari kal jaarayni loo tax mu ne mulkul aali baaqi qadim jaalani asna xadim liman lahu fadlun yadumu saanani fil qidami nee na nguur aji kawe ji nga xam ne tàmbaliwul fenn te mooy suñu borom def na ma may ka gën a rëy ka gën a yëkkati ku gën a kawe ci ñu liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñu liggéeyal ki nga xam ne ngëneelam day def ba faw loo tax suñu borom daf ma ñoŋal ci lépp luy wàññi nit wala lu dox diggante ak yàlla ca xaddim la woon la ko duma ko defaloon moo tax mu ne wali xaaba sirran xaaba an xayrihi muhyi suñu borom wammat na ba indi ci man mbóot moo xam ne ku moom suñu borom bi ma ko jox umpale nga ko ku dul yàlla rek ma ne yoon wi mu jaar yoon wi gën a tiis ci yoon wi la ndax dañu ne ko li ngay wut de koy wut duñu la nattu nattu wala luy nattu yonent lañu lay nattu te bakkan yu bari mënu koo attan waaye fitam wi ab dogoom nga tax na mu daal di nangu loola suñu borom nag soppeem dana tox doxal ci àdduna dana ko tiisal dana ko xadal ba mel ne ku mu bañ fekk moom la gën a bëgg ci nit ñi dana ko jàppe lu tuuti loo xam ne bu ko keneen defoon muy ngërëmal yàlla xasanaat labraari sayyiaatul muqarrabin muqarrabin dégg ngeen ñu ne bind ne ko sax soo ba mu duggee ca gaal ga di bisub gaaw am na jëmm joo xam ne di ko ëmbaloon yiw la da ko doon wax naan ko am na kilifa bu bees boo xam ne jaxasoo bu la waa réew mi boo ko bindoon leetar xamal ko sa mbir kon dana la wañ doo dem fii nga jëm koo ko topp ci moom topp ci moom topp ci moom di ko wax ak a waxaat topp ci moom di ko soññ ba mu am kersa ci moom mais bi ma téyee xalima bi sëpp ko ci daal bi ba tàmbali bind nee la kaddu suñu borom tabaraka wa taala jóge asamaan ne xam na ci sama nee na mu boole tiit ak njàqare ak gàcce suñu borom ne ma ndax da nga jàngat sa aajo mel ni mi def mu ñu bind ne yow wàcc ma fi mu daal di fàttali yonent yàlla yusufa alayhi salaatu wasalaam ba mu duggee ca ga ñoom fa nekk loolu ba ca kenn génnee te mu ne ko boo demee ca buur ba na nga mu fa tudd fekk daf daan def lu waay gént mu nettali la ko daf fee xajul suñ borom nattu ko ndax buur ba muy yëglu boppam ngir di ko xamal ne nit ku doy waar ku demee nii demee nii ngi ci kaso bi dañ ko tooy ngir mu génne ko te bañ a walbati aajum yëpp jëmee ci suñu borom suñu borom natt ko am ko juróom-ñaari at kon ñi jege suñu borom ñëpp muy yonant yi muy kummalul awliya yi suñu borom du dañ di leen jàjj ba yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam bi gën a yaru ci mbindeef yi gën a xam yàlla ci mbindeef yi am naa suñu borom yu mel noonu te fokk na moom mooy ki gën a mat ci mbindeef yi ndax bi nga xamee ne Ibrahima nee na suñu borom rabbi arini kayfa tuhyil mawta suñu borom wan ma ni ngay dekkale ñu dee ñi Muusaa ne arini anzur ilayka suñu borom wan ma sa jëmm ma gis la nooxin ne rabbi innani min ahlika wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul haakimiin ñun ñëpp suñu borom jàjji leen yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam moom bi nga xamee ne Muusaa dafa laaj gis boromam moom nag bi mu demee ba ca hadratul quds ba ca pays bu sell ba. suñ borom ne ko xoolal mu kersawu réel suñ borom màggal ko ba ñu mu la xool mu sëgg ngir kersa gu bari mat boobu mu mat moo am ñu ko doon ndax awliyaa yi ku mën awliyaa yi dafa am ñu ci ñoom ñuy doon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba doon ne ci moom loo xam ne day jéggi dayo day daal di indi xel ci li yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne law izdaada isa yaqinan la masha al ma'i Isa bu dolliku woon ak wóoru tuuti rek dana jaar ci kaw ndox mi te nu gis ay yu di jaar ci kaw ndox mi te ñu ne Isa bu dolliku woon bu wóoru la jaar ci kaw ndox mi loolu ko waral loolu ma xam yéen a ngi ànd ak waa Daara Ahibba Serigne Sam Mbaye taxta raayat Seyxul Xadim dañ ko doon ci moom lan mooy Isa la is dada yàq yi nan loolu sax bokkuñ ci lu mu tax a jóg nan ko gàttal léegi bi nga xamee ne suñu borom dafa dul bàyyil dara soppeem yi ndax dafa dul nangu ñu walbatiku aw yoonam du toll ne bën bënu kusa du nangu ñu geesu dara wala ñu rob dara wala ñu xool dara lu dul suñu borom lu toll ne bën bënu kusa moo tax lu tuuti bu ko bu ñu ko defee mu réyal ko ba jàjji leen ca baru barus loo leen mu ni noonu la ko defee bi nga xamee ne am na béréb boo xam ne ci maayam ba kilifa daf ko faa boo xam ne ku amoon aw yu ci moom la am soppib sëriñ bi boo xam ne ba muy dem xamal na ko ne bala sëriñ boo demee ne nga ma ko nuyul nga xamee ne kilifa ga ñëw na te di nasaraan tubaab ba mu wàccee ci réew ma njëkk a njëkku la laaj ci lu dul fa sëñ ba moom la njëkk a nuyu bi dikkee ba jub ko sëñ Tuubaa xam ne yiwum ko ëmbal bu mu tàllalee loxoom di ko nuyu ba muy bëgg a tàllal loxoom kàddu googu dal di jógee ci fa mu jógee woon dalati ci kawam nee na ma dal di mel ne ku ñu dindi xelam ku ñu muur xelam xamatuma dara ma bëmax loxoom bëmax koo xam ne dellu na gannaaw nee na mu taxaw lu yàgg di xalaat nee na waaye soppikuwul sax dal di wàññi ko dem nee bi bu ñu demee nag gannaaw gi ñu may ma ndigalal ma mën a dem ci moom nee na ma demee xamal ko ne ko li ma def kat defuma ko ngir bañ la wala ngir toroxal la maanaam rek ndigal la ci amoon loo xam ne ñooñu waruñu koo jege innamal musrikuuna najasun la ko xitaab ba wax naka noonu la jëfe woon itam ci bi mu jëfandikoo loolu ci tuddee jën raxasoo na lépp luy setal waaye bi ñu fekkee xamee xalima gi bëgg a bind noonu la kàddu boobu dikkee wa minhum alladina yuzuna nabiyya lañ ko wax naka noonu gis nga béréb ba nga xamee ne dafa toogoon lu jag ba nga xam ne béréb bi xaw na koo sàpp ba xolam xaw a tawat tuuti rek suñu borom dal di yebal ci ay mellantaan loo xam ne kenn xamul nu mu toll ñëpp ñu samandoo ko ko mag di ko mag di ko mag di ko lor lor boo xam ne mu dal di xam ne lii kat ci man la jógee mu dal ndax wayn wayn yamsaska bi durrin falaa kaashifa lahu illaa huwa itam wa ma asabaka min hasanatin fa min Illaahi wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika mu dal di dellu ci boromam suñu boromam dal di koy tàggalee yooyu ko doon màgg loolu bu xam bi nga xamee ne sëñ Tuubaa def na ko muy tiis ñu ko teg mu muñ ko gën jaarata ci muñ su borom tox ko mu doyloo yàlla doyloo koo xam ne soxlawul dara xelam du xalaat dara leneen dul yàlla mu wóoru yàlla wóoru koo xam ne buñ taalam safara gën a yaa ngi jëmee ko ca moo ñu jëmee ko ci fu dara nekkul lay bale kem mu doyloo yàlla doyloo gi mu ko doyloo wóolu gi mu ko wóolu wétali ko gi mu ko wétali woon tax nga xam ne bu mboole mbindee yëpp dajaloo woon wër ko ñëpp di yuuxu ñuy tëgg di def coow bu gën a bari ak ñu bàyyi lay male mu bañ a ci kenn lay male bu adduna bépp walbati ku wóor ak moom lu mu bëgg ñu defal ko ñu def moom mu bañ ci kenn lay male ndax doyloo yàlla ak àgg ci yàlla rek naka noonu yoon woowu mu jaar li nga xamee ne mooy yoonu tërbiya di yoonu tarqiya mu matale yëpp jóge ci yoonu taalim dem ci ñaar yoon yooyu boole leen sàkk ay kàngam yoo xam ne kenn fu ci yar ba nga mat mu ber dem ci béréb boo demee itam tàmbali noonu noonu la bëggee woon mu wéy ba waa réew mépp mel noonu nga xam ne xam le lan moo yoonu tërbiya lan moo di taalibe taalibe mooy boo xam ne kii fab na boppam jox yàlla dina laa astra minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul jannata ndax ñooy ñi jaar yoonu saaba yi suñu borom dafa jënd ci ñoom seen ñaq seen deret seen alal seen bakkan nga xam ne taalibe kon du moom dara léppam mu ngi aju ci ndax sëriñ bi mooy yoonu yàlla mooy caabi ki nga xam ne moo koy ubbil yoonu yàlla kon nag dana takkoo dara takkoo dara ba waxtu boo gisee nit ki rek saxal dem ca loolee mu takkoo mooy man aksara min shay'in xulafa bihi nit dana am lëf am ko am boo xam ne waxtu ni ko gisee rek xel dem ci loola nit masalan tey mën naa neex baat neex baat neex baat ba nga xam ne foo ko gisee rek saxal day daal dem ci jàpp nit mën naa bari xaalis bari xaalis ba nga xam ne waxtu boo ko gisee rek dafa mel ni xaalis lay gis naka noonu kon nit ki nga xam ne moom moo lay woon yàlla nga xam ne fu mu toll yàlla lay woon di la teqale lépp loo xam ne daf lay teqaleeg yàlla teg yàlla ci sa kanam ba nga xam ne da ngay dem ba àgg ci yàqinu musaahada foo ko gisee rek sa xel day dem ci yàlla da nga koy jaxaseeg yàlla dootoo ko dootoo ko xàmmeeg yàlla loolu moo tax nga xam ne kon ndigalam mooy ndigalal yàlla lu mu la wax yàlla ak wax di sëñ Tuubaa ne damma xayaati li xayaati llahi allahu daaxilan jinaan allahi suñu borom fam na ak dundam ak sama dund jaxase ko muy lenn mu dugg ci àjjana ji nga xam ne mooy dund suñu borom moo boo xoolee yàlla rek ngay gis boo ko wane gannaaw yàlla nga wane gannaaw boo ko bañee yàlla nga bañ boo ko bëggee yàlla loolu nga xam ne nit ki dafa dem ba jaxasoo boromam jaxasoo waxam làq ne ilmul yaqin yi ak xaqul yaqin yi ak aynul yaqin yi dem ba àgg ci fanaan ba wër ci faraala dem ci tëmti nga xam ne dañuy dellu si ba mën a jaxasoo nit ñi di wax ak ñoom di dégg li ñuy dégg di gis li ñuy gis gannaaw ba nga xamee ne dem nga ba yemale safara ak ndox mu seet dem nga ba yemale gaani ak suukar dem nga ba nga xam ne xam ne woo dara suukar dootu sax ci yow gaani dootu sax ci yow dara dootu sax ci yow nga dem ba weesu loolu tàmm ni yàlla ba mel ne ku si juddoo màgg ci ba miin téye ba nga xam ne waxtu wu su géetee loolu def dañ ne wax ni si dootul ni ngay teewloo yàlla ci booy julli noonu ngay teewloo yàlla ci booy def ni ngay teewloo yàlla ci jaamu gën a xam ne ci nga gën a jege sa borom noonu nga koy teewloo ci fa nga xam ne nit ñi fa la gën a fàtte yàlla nga xam ne bu la gis day mel ne gis na yàlla koo koo gërëm yàlla gërëm na ko koo mere yàlla mere ko sa lépp mooy yàlla sa yàlla muy sa lépp. tey nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon yéen ñi nga xam ne yéen doon topp conférence boobu sëñ Sam doon def ci buntu kër Assaye Cheikh Abdoul Ahad Mbacke 1988 di màggal gu mag yi conférence boobu la fi sëñ Sam Mbaye doon def kon foofu la waxtaan wi jeexee kon bu leen see dolli boo xam ne ñu ngi ko defaat tamit 1989 ci buntu kër si Abdoul Xaadar Mbacke nga xam ni suñ sàmm moom njaboot suñ Tuubaa gépp moom noonu rek leen daan toppee rek leen liggéeyal ak liggéey seen waajur wa asayx si Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu kon kooku leen doon jot li kaset bi mooy ku ñuy wax si Ahmadou Bamba Mbay nu gën koo xam si Sëriñ Xaadim Mbay Tuubaa Daaru Minam soppe suñ sàmbay képp ko xam ne itti woon kaset bi wala yeneen yi mel ni moom mën ngaa woote ci numéro bii 978 79 wala 599 64 11 978 79 wala 599 64 11 aouzu billahi min aseytaani rajimi bismillahi rahmaani rahimi yéen waykat yi nopp leen ni xiim man maa fi war a martial mbëru sayxul xadim xaala say xadimu rasul fas na ma martial mbëru xadimu rasul ñaan naa yàlla xak daam xak rasul lépp lu ma wax muy lu jub boo leeg rafetal yow sayqu ban Bamba Mbay kenn war laa man toll sëriñ Sàmbay may giseeti kuleer a mel ni jant mu waxee ba jóg ñépp di cant sëriñ Sàmbay jàmbaari islaami lu mu wax kenn du xiili xaalaaka laam-laami wax ju leer dëgg booleeg wér moo tax a duniyaa xam fi yaram wér xam la yàlla ak yeneen bi ak xaadimu rasul moo dim xëy ak ngoon tam wax wusul sëriñ Sam toolu islaam baa ngi booy boo yeexee ñun juliti kat na ni wooy sëriñ Sam yaay ndox mi suuxat xoli man yaa ma jële ci baaleeg taxawaaloo poyi doktoori xol yow la ko yàlla jox bu wér ngir yaa faj sama ragi xol sant la moo ma war waaye pal xadu na si moom lu raw laa fa yoo taw naaj bu dégg ca ngawam wu yoo ahmadu màggal borom xam-xam bu ko jëfee xanaa xamoo mooy màggal borom aras bul ko kafee moo tax sa ñeetuma noppalu dama koy wër ba njaambur di dajale porteleem xag kasetam di riima ko jur boole xëy xag si toolam boole bayu joor gudd fan xaaju ji faju yaram wér ñaan naa ko buur jàmbaari jàmbaar ja dem ma wallaahi lislaam ji wéet na aji naankat yi mar nañ ngir ndox ma dey na fu ñuy giseeti kuy béral sew sew ya ci waxi gaaw yu baax yi ak pas-pas ya diine jàng koy geloo ko jooyu ku ko jubluwoon te musta xëy du mooyu almaru maaman ahaba lii rekk ma si tënk su duma fasa ba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu nu ngi jégalu kàddu yooyu nu si duggan nu ngi koy jégalu bu baax a baax a baax a baax waaye ak cofeel ak xir ak yàgg xeñtu ay mbiram rek moo nu ci xirtal ci loolu. kon ba leen a jot li conférence boo xam suñu sàmm mi ngi ko defee woon bu nu kër si Abdoul Ahad Mbacke bu kër si Abdoul Khadar Mbacke 1989 bii njëkk a jàll léegi mooy 88 bii na saftal léegi mooy 89. xam naa ne sax du si jeex waaye na nga koy jéggul si dagg-dagg boobu nga xam ne dina am si biir ndax kase bi li des bëreetul waaye lu si mën a xew rek ak ku ko itteewoo rek mën ngaa war si 978 79 wala 699 64 11 kon noo ngi siyaare soppe sëñ Samba yëpp sa ko diglu nga sa sëriñ Samba yàlla yokk ay leeram sa bar shaqi seydina wa mawlaana muhammadin annabi li muy alayhi wa sahbi wa sallama tasliman yokk fa ay leeram ak garaatam boole ko sa a ma nga xam ne nooy dar ëllëg yonente bi alayhi salaatu wasalaam sa gën a suñu borom boole ko sa borom xam-xam yi gën a kawe sa yomal am nga xam ni moom la yonent bi alayhi salaam di si morom yonent mi ak Cheikh Ahmadou Bamba ak yépp gaa yu baax rek ndax jóor na fi leer goo xam ni baawal na fi géej goo xam ni dootu fer ba mukk ba mukk mi ngi mi ngi fi néewu fi mi ngi fi néewu fi ki ko dégg nag mooy xam li ñu si wax mi ngi suñu saam mi ngi fi nekku fi jëmam néewuti fi waaye njariñam ak ay waxam mi ngi fi jariñ ba léegi mi ngi defar ay nit ñu àgg fa yàlla ba léegi sa jëmm nekkatu bi kon bu leen waxee laa ne Seydina Xadir ba léegi am na ay ruu ay wàllu yoo xam Seydina Xadir moo leen di tërbiya leen tërbiya di leen àggale suñu borom tabaraka wa taala kon Serigne Sam ay kasetam tamit mi fi des di tërbiya képp koo xam nar ngaa jariñu rek sa di ko diglu sa di ko topp sa di ko jéem a jëfee donte mënu ko jëfee nga di ko jéem sax ak diggante moo koy diglu di am yéene su ma jógee li ma wax naa ko jéem a def yàlla suñu borom tabaraka wa suñu borom tabaraka wa taala bindal na sa bindal na sa tuyaabu joo xam ne boo liggéey doo ko réccu kon ngeen yëggal ma si njuumte yi ak yàq yi ak si erreur yi na si biir seen xarit seen soppe seenub taalibe seenub dong seen rakk see Ahmadou Bamba Mbaye Touba Darou Minam soppe Serigne Sam Mbaye moo fi doon jéemantu ngeen jëggal ko donga buy dal baala kon Serigne Sam màggal 89 bu ko si Abdou Khadir Mbacke ana loo si indi bisimilah. yéen a ngi ànd ak waa Daahiratu Ahibaay Serigne Sam Mbaye taxtara yër Seexul Xadim Touba.